bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du fa yaqulu alcheikhu aboulmahamidi alcheikhu ahmadulxadim alayhi ridwanulbaqi alqadim fi qasidatihi masalikul jinan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabil awwal fil xalq fi tatimma wa fil hadiisi anna ahlal janna adnaahum darajatan fil minna lahu alfun minal xuddaani wa zawjaatin bilaa xaraami mu ne wa fil hadiisi mooy ngir xemmeem loola xemmeemal alaaxira moo gën ngay xemmeem àddina gi dëddul àddina ah te jublu alaaxira ndax moo taxoon mu waxoon ca ca kun kaati man man baa nuuram bi dujaa fa sa yandam képp koo xam ne dafa jënde weccoo leeru xamuk allaaxiram leeru ngëm yàllam mu jënd ko mbiru àddina lëndëmi àddina fekk koo xam ne dafa toog saam ay saamu lëndëm nga ñëw ne ko man sama leer gi laa lay jox nga jox ma képp ku ko def xëlséef ngaa rëccu kon nag mu ne mu lay xemmeem loo allaaxira ngir nga bàyyi àddina bii nga xam ne day wore wa fil xadiisi rot na ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna ahlal janna këne waa aljana de adnaahum daraja ñi gën suufe gën néew ay daraja fil minna ci ay may yu leen borom bi di defal ak xéewal mooy kan abdun jaam boo xam ne lahu ñeel na ko alfun ay junni alfun junni minal xuddaami ci ñoo xam ne dañ koy liggéeyal ci moom kese moom kese lañuy ñuy liggéeyal benn nit ay junni du ko liggéeyal waa ibu zawjaatin ak juróom-ñaar fukk ñaar ci ay soxna bilaa xaraami ci lu amul gennuk coono lool lii sëriñ bi radiyallahu anhu di wax xadiis la boo xam ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal moo ko solo ak imaamu tirmidi radiyallahu anhuma ñu muy xadiis sayna abu sa'id al xudri radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa nee na adna ahlil jannati alladhi lahu thamanuuna xaadim wa ithnataani wa sab'uuna zawja waaw mu ne moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salaam nee na adna ahlil janna ki gën a néew bërëb ki néew xéewal yu ko borom bi defal yawmal qiyaam bi ca aljana mooy koo xam ne lahu ñeel na ko thamanuuna alfa xaadim moom day am lan thamanuun mooy quatre mooy juróom-ñett fukk alf junni quatre-vingt mille xaadim ñoo xam ne ñoo koy wax liggéeyal wasnataani ak ñaar wa sab'una ak soixante ak soixante-dix mooy soixante-douze mooy eh, juróom-ñaar fukk ak ñaar zawja ci ay soxna moom la sëriñ bi radiyallahu anhu di wax mooy lan la bëgg a wax mooy yow bu dee ki gën a néew le moo am lii lépp sawaay àddina bii manoo fi am loolu àddina sa àddina lu mu neex neex neex manoo fi am loolu waaw kon nag bàyyil àddina bii te jublu alaaxira jublul sa borom tabaaraka wa taala mu ne summa albawaacisu ala zuhdi tuad xamsata ashyaa la daaman la daaman na xad mu ne summa ginnaaw gi albawaacisu lii yen nag jaam bi ala zuhdi lii yóbbu nit ki di ko yebal ci mu mën a dëddu àddina taut daal dinañ koy natt konte ko lim ko xamsata ashyaa juróomi mbir la yoo xam ne boo bëggee dëddu àddina man a Cheikhul Xadim radiyallahu anhu déglul ma wax la juróom yooyu ñooy yan la daa man na man xat naqat ca ka nga xam ne moom moo lëñ bëtu ràññee xam-xam la ca leer mu daal di koy génne mooy lan mu ne nga xam juróom yi fokk nga xam leen te jàpp leen te dunde ko ngir mën a dëddu àddina boo ci manqué benn rek doo ko man ah kon ñu ne ñun dañu ngi déglu mu ne fanaa'uha wa shughlu lil qulubi anit tafakkuri ma'al uyubi bi ci njëkk nga xam ne fanaa fanaa'uha àddina gi lu mu neex neex neex lu saw fan gudd gudd gudd bés dina ñëw mu jeex day jeex fanaa'uha ak jeexam moom àddina fokk nga xam ko te di ko teg bayna aynayk sa kanam muy présent tout le temps nga xam ne boo bëggee def lu dul noonu sa xel dem ci delloo la ci sa borom kon nga njëkk xam ne day jeex wa shughlu ñaareel bi wa shughlu lil qulubi an tafakkuri mooy nga xam ne soxlaal xol yi ci loo xamante ne nii du xalaat yàlla waaw booy fàttaliku loolu que ne foofu la lay jëme wa shughlu lil qulubi que ne gis nga xol bu du gàlluwut ci yàlla hein lan lay def àddina lu mu koy def da koy da koy da koy da koy fël soxlaal ko leneen ani tafakkuri ci muy wëlliif muy fàttu bor muy fàttaliku borom bi di ko tudd ma al uyubi ànd ak ay ay ayib yoo xam ne moom ngay am mu ne ba léegi ginnaaw bi nga xamee lool ko ne àddina day jeex te ku ci topp gis nga sa xol lay wëlbati ba doo fàttaliku sa borom ba pare baril la ay ayib beneen bi mu ne wa dara tanqusu inda rabbina darajatan liman ilayha rakina mu ne wa annaha nit ki na xam ci juróom yi ma la wax kene moom àddina tanqusu inda rabbina darajatan mooy fa borom bi day wàññi darajaay liman ilayha rakina ki nga xam ne dafa dafa jeng jëm ci àddina bu doon am na benn daraja fa yàlla wala ñaari daraja da koy rësal da koy wàññi nu mu koy gën bëgg nag day dem daraja jay wàcc ba day mujj ko fa am tus dara dootu ko fa am ndax borom bi moom xol boo xamante ne moom da nga faa dugal leneen moom day génn waaw du fa du xaju fa leneen kon nag nit ki mu xam loolu mu ne bokk na ci beneen wa anna tarkaha yakunu qurba min al ilahi la takun da raghaba juróomeel bi ah waxoon na la nga xam ne fanaa uhaa day jeex wa shughlu day soxlaal xol yi ci lu wuteeg fàttaleku borom bi ba pare ma'al uyubi àddina day indi la ayib ñetta ngoog te moom lan lay def day wàcce darajaay ka nga xamante ne dafa jeng jëm ci moom léegi nag mu lay wax bu mujj bi te mooy juróom bi mu ne wa anna tarkaha nit ki ngir mu mën a juddu a mu mën a dund euh, dëddu àddina waaye mu xam ne lii koy yeb teg ko ba mu mën a dëddu àddina mu ne wa na tarkaha na xam ne bàyyi àddina fële waaw yakuun loolu day nekk ba ak jaamu yàlla ak jegeñ yàlla lay doon ci moom minal ilaahi jege boroomam bi nga xam ne moom dong la war a jaamu waru koo bokkaale laa takkun kon sama taalibe bi yow mi nam ma dem ci borom bi laa takkun bul nekk mukk zaarax ba boroomu xemmem àddina kon wax naa la juróom yi nga xam ne boo ko xamee jàpp ci kooku di nga mucc te di nga mën a dudd àddina léegi nag muy continuer mu ne wa mujibun aydan uluwal martaba gadan la dal ilahi ni'mal matlaba loolu moo doon ñeenteel bi waaw bu njëkk bi mooy fanaa uha day jeexal day jeex te day soxlaal jaam bi leneen loo xam ne xol bi leneen lu dul di fàttaliku yàlla bi ci tegu mooy day wàcce darajaay waa ji nga xam ne dafa jéng jëm ci moom ñetteel bi mooy ne loolu bàyyi ko loolu ak jegeñ yàlla la voilà juróomeel bi moom lay wax nii non waaw ñeenteel bi moo doon ñaareel bi moo doon ak suxlu mooy day soxlaal li nga xam ne mooy xol yi leneen léegi nag mu ne wa na tarkaha kon wax na lool ba pare bàyyi ko yuuji bu day day day yakunu qurba day nekk ak jege ci yàlla mi nga xam ne mooy kon nag bu nekk daarax ba loolu wax na ko mu ne kon beneen bi mooy juróomeel bi mu ne wa muujibun te day waral aydan ba léegi uluwul ba mooy yëkkate ko ay martaba gis nga boo dëddoo àddina borom bi dalay lay ndax xam na ne yow leneen lu dut moom génn nga ci moom kon dalay lay waaw say ba di kawe xadan ëllëg la daal ilaahi fa borom bi nga xamante ne moom dong lañ war a jaamu ni'ma ëskëy ni'ma ak a baax la ba càkkutéef googale mooy am ay daraja yu kawe jege sa borom loolu ëskëy loolee léegi nag mu ne fi darajaati wal wuquufi fil ghumum wal habsi wa su'ali an shukrin na'im kon mu ne kon ba léegi kon ni'mal matlaba ay waay askay googu la càkkute di ca càkkuteef fi darajaati ca daraja yu kawee nga xam ne moom la jàmbi di ñaan boromam tabaaraka wa ta'aala waaye loolu bu ko mayee am na loo xam ne daf koy yombal mooy al mooy taxaw ba nga xamante ne moom lay taxaw ñëw war koo xisaab ah ëllëg yawmal qiyaam fil ghumuumi ca kanamu bésum njàqare ya bu fa taxawee dëddu àddinaam day tax loolu la daal di woyof ci moom moo ne nag du lool kese waaye wala xab si bés bañ koy téye tëj ko ngir daal koy laaj wassuwaal yi di ko laaj an shukri ni'am ci est-ce que nan la sante woon xéewal yi nga xam ne moom la ko boroom bi defaloon gisoon nañu li yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon ñoom Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma ne thumma la tus'alunna ginnaaw gi xëy séef nañ leen a laaj ëllëg yawma idin bu keroogee naim ci xéewal yi nga xam ne moom la leen seen boroom defaloon azza wa jalla kon nag mbir maa ngi noonu la le voilà mu ngi noonu le mooy daf lay woyofal bésub taxawaay ba bésub tëj ba bésu ba nga xam ne mooy njàqare ya loolu lépp ak di la laaj lu bari comme kaw àddina li ñu ci amoon bariwul te dëgg dëdd woon leneen lépp loo xamante ne du la yóbbu ci sa borom moo tax bu keroogee bu ñu lay laaj yoo yële day woyof ci yow waaye am na keroog bi nga mooy mooy mooy li sëriñ bi radiyallahu taala anhu doon wax naan ci wàllu nelaw naan nelaw euh, ke naan li annal maala mu naan ku bëgg àddina faqad ahabbaha li annal maala yutghi kama yumsil karar rijala mooy ne ku bëgg alal ku ne te yàlla taxut yow xamal ne sa alal joo jëlee mooy day beewloo jaam bi kamaakeem ni nga xam ne yun sil kara noonu non seulement da koy fàttalee day fàttali cam si ah, ah, ar an day fàttali góor ñaar ar rijaalaa ay nelaw mooy da leen di fàttaloo waaye mooy da leen fàttaloo seeni problème mais mooy bi gën rëy mooy da lay fàttaloo nelaw lu bari da lay fàttaloo sa boroom azza wa jalla wal iyaadu billah léegi nag mu ne wa yujibu ridwaana wal amaana min suxutihi fi kulli hawnin xaana muy wax li mu ngi tëj nag lii mooy euh, avant dernier baytu bi mu ne wa yujibu te gis nga dëddu àjjina day waral cakka ko dëddu dëddu leneen lu dul yàlla ar ridwaana day day waral li nga xam ne mooy am ngërëmu borom bi wal amaana akuk dal akuk kóolute min suxtihi borom bi yow dalay musal ci am sànjam di la lalalati wala di la dalati doo amati mukk merum yàlla yow tuuf nga gërëmu yàlla fii kulli xëw nit nag ci bépp eh, li nga xam ne ay mettit la ay tiitaange xaanaa yoo xam ne dafa jot dafa teew waaw gis nga boo dëddoo àddina borom bi am gërëmu yàlla daf lay may nga am kóolute dalut xal bu àddina bi doon rëngi rëngeewu lu nekk yow da ngay dal parce que borom bi moo lay dalal ndax yow dëddu nga yi gaa yi tiit yow amoo ku sa borom léegi nag muy wax baytu bu mujj bi mu ne law lam yakun fii siwa ridwaani lahu la kaana kaafiyal insaani kon sëriñ bee ngi tëj radiyallahu anhu bunt bii bunt bi ñu ne muy bunt bu njëkk bi ci di wax mbindeef yi day saan leer na masha allah léegi tatimma bi moo doon mottali lii mooy dernier bayt verbe bu mujj bi bu ko defee pare na mu ne law lam yakun budul woon nekkul woon fii ci dëddu àddina gi ngay dëddu àddina camsis budul woon ne nit ki du ci jële siwaa ridwaani loolul am ngërëmu yàlla lëhu boo xam ne moom lay tuuf moom lay am wallahi la kaana doon na nekk kaafiyal insaani doyoon na nit ki bu dee ne xam na parce que xéewal gu nit di ut ngërëmu yàllaa ko féete kaw ku am ngërëmu yàlla nag dara rëccu la ku ko ñàkk nag yow amoo dara même bu dee ne alalu àddina ak ñépp ak la topp mooy amoo dara waaw parce que innamal umuru bil xawaatim li yonente ma saar saam wax mbir yépp fi nga koy natte bu ko nattee ci njaal benn yéeg digg baak yooyu déedéet demal ca terminus ba nga xaar est ce que waa ji dina agseem déet waaw xam nga fokkayit fokkat yi sax fokat yi nga foog ne kan la ñuy jox kan la ñuy jox raw gàddu gi ki nga xam ne biñ nee pirip moo njëkk a daw kook lañ koy jox déedéet dañuy xaar fa muy jeexe ligne bañ ne fee mooy ligne dari ligne de fin bi fi muy jeexe foofu la ñuy taxaw di xaar ku ko njëkk franchir kooku la ñuy jox ngañaay la kooku la ñuy jox trophée ba kooku la ñuy neexal waaye du jàppante ne ki njëkk daw moom lañ koy jox déedéet moo tax yonent bi alayhi salaam ne innamal umuuru bil xawaatim dëgg dëgg mbir yi ci jeexital ba la loolu moo tax walla wal aaqibatu jeexitalu mbir yépp lil na day ñeel ñi nga xam ne ñoo ragaloon yàlla kon nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ne burul woon ne dara kenn cam si ngërëmu yàlla kese la cay am goo xam ne mooy dina la may ngërëmam mais mu am yum la xañ ci mbiru àddina waaw loolu doy na nit ku xam ma ne ngërëmu yàlla boo ko amee na la gaa yi ne wayo na la feebar bi gën a bon dal garawul garawul léegi ñëpp jàpp ne sa sawaay daa yàqule kii baaxul moo tax alors que yow xam nga li nga xam borom bi assuré la sa sa ragal yàlla sa li nga xam ne mooy ngërëmam lu la dal da nga ciy kontaan sax xam ne loolu la borom bi nam ma ci man ma kontaan ci ku xamul nag jàpp ne kii boo demul dañ ku baax kon nag fii la ko sëriñ bi yemale radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nag bunt bi fii la yem bii di ñëw lan moo ci tegu al baabu thani voilà fii lay duggee waxoon na la que ne téere bi ñetti laha thalathatun min al abwaabi dafa am ñetti bunt ah? kon nag bunt bu njëkk bi walillahi alhamdu wal minna foofu la ko sëriñ bi dalale ñuy ñaan borom bi tabaraka wa taala yokk ko ay leer wa radiyallahu taala an ash al-khadim